bismillahi irrahmani irahim ñëwee ci nettaliwaat bi nettali bi jàlloon ko muy nettalib téeméer ak fukk ak juróom-ñaar sëriñ njurbel la daan wax daa mel ni jurbel ci ak jiim moo gën a bari lu ñuy wax waaye sëriñ bi moom tur bu nekk am na nu mu koy waxe xoolal ad dalan ji nee nañu eh, dul xaaj la tuddoon xoolal Liberwal Liberwil la tudd Liberwil la tudd ba tey maam Ceerno nee nañu moo ko daan wax Ibrahim moo tax mu naan naadaytukal yawma bi Ibrahimu alim fatan yan fa huwa tafhimu wala alam nettali téeméer bi ak fukk ak juróom ñett Sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar lawoo mas naa wax maam Ceerno radiyallahu taala anhu demal duyel ma satalaga te ñëw ma wax la mu dem defal ko ca ndox ba mu jàppee ba noppi da ko ni kaay tonnil ma njàppin mi mu tonnil ko ko muy ab ambu seriñ bi ni ko naxam moo ceerno ambu bu tol nii ko doon def fu jant fenk nga lëkkale penkate jant ba ak jox ga nga may jox te lépp di dërëmi wurus dëkkal ma tuubaa moo ma ko gënal su ko defee jëmm ju nekk ca la mu bëgg képp la ñu mën a sàkkoo ngërëmam moo tax toog tuubaa kawe na lool ci am murit rawante naag jamono yi murit bu nekk war na koy jéem kem kàttanam ba tey noonu sëriñ bi misaal dana dog lay ñu bari ci murit yi ndax ñu bari boo leen laajee dañuy wax ni wuti hadiye ak yor njaboot gi moo tax mënuñu fee toog ndegem ki ñuy joxeel addiya lii la wax kon leer na nañ te war nañoo xam ni saxaaba radiallahu taala anhum ñi ci bari woon alal ñu néew la yonente bi itam sallallahu taala alayhi wa sallam moo gënoon a ñàkk alal moo gënoon a ñàkk ñëpp alali adduna kon murid bi lu mu am lu mu tuuti tuuti mu jàpp ci ba toog moo gën muy dem ak ñëw te bëri alal lool ndax leer na lool ci waxtaan yi luy xamle ni bis bu fi waay fanaan rawe rawe na ko ku fi fanaanul wala alam nettalib téeméer bi ak fukk ak juróom-ñeent ci la ñu ñëw am na koo xam ni borom wilaaya la woon lool daa mësa ñëw njaarim ci sëriñ Tuuba xaadalawo lawo maxtaara lawo ni ko yow laay siyaar si sëriñ Tuuba xaadalawo lawo maxtaara ni ko mas ngaa dem Tuuba mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko kaay dem ca ba dikk door a tàggoo mu dikk Tuubaa am fi ay fan ba mu delloo sëriñ bi ni ko loo fa gis mu ni ko yaari yëf laa fa gis ña ma fa fekk ñépp dëkkuñu fa waaye ña fa dëkk ku faatu suba dem aljana ko faatu ngoon dem aljana sëriñ bi ni ko li ñu doon wax ci yow dëgg la maa ngi ko xamee ci loolu nga gis loolu day gën a dëggal loolee mu waxoon ni ku fi dëkk sag tàbbi aljana aju aju ko ci sag jaamu yàlla subhaanahu wa taala bu loolu jàllee war nañoo xam ni jaam ji sunu borom subhaanahu wa taala da koo bind ngir jaamu ko kon ku nekk war ngay jéem a xam jaamu gi mu bëgg ci yow waxtu wu nekk nga koy fexee amal jamono ji nag mel na ni ku yabu jiital sopp Sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar loxoo ci sag jaamu ak jàng ay xasidaam door caa teg loo cay teg walaaw alam nettalib téeméer bi ak ñaar fukk am na ku mas a ñëw ci Sëriñ Tuubaa xaadalahoo law maxtaaralahoo ni ko dama laa jox sama bopp bëgg nga nangul ma ko jox naa la itam ab xayma aku gëléem sëriñ bi ni ko nangu leef na la ko daa di rendi lu gëléem ga ñu fees ko lakkal ko ca yëfi biir ya mu reer ca xëy ndéego ca ngir rafetal njortam mu door a dellu ba mu delloo gànnaar fekkaat fa gëléem ga ak xayma ba mu yuuxu ngir yéemu ci yàlla subhaanahu wa taala siiw sëriñ bi xaadalaw la maxtaara la xoo daa bëggut lor kenn daa bëgguta lor kenn moo tax boo ko joxee loo xam ni àndut ak man-man faaw mu fexe ba mu del si teew ca anam nga ko boroomam digale moo xam ci zaahir lay doon mel ni mu jox la ci xaalis lu ko ëpp wala ci baatin mel ni ni mu def fii su ko defee daa am lu ma dog ci waxiinu naar bi waaye ci biir waxam am na lu mu wax sëriñ bi luy xamle ak néew dooleem akuk sonnam ci yoon wi yu mel noonu li tax ma koy dog moo di waxtaan wu nekk am na njariñ li ñu cay jariñ te mooy la sëriñ bi def ak la mu wax la ca des nag day sonal ki bëgg a mokkal waxi sëriñ bi ji nga xam ni lépp leer la nga xam ni dañu ciy jaamu yàlla subhaanahu wa taala ni ñu koy defee ci alxuraan wala alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak ñaar fukk ak benn am na ku ma sa jébbalu Sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu ba noppi ni ko bu ma fi jógee ba ñu rob ma ñaari way laaj yooyu bala ñu faa ñëw na nga leen fa jiitu sëriñ bi na ko dangaa yëgul ni ruuxi taalibe yépp bu ñu génnandoo woon àdduna ñu robandoo leen kenn ku nekk ñaari way laaj yooyu yii di laaj maa ko kuy sa boroom wa maa ko ak luy sa diine wa maa daliluka ak say ak luy sa tegtal bala ñu koo wax fa may fekk te du caagéenug damay daa fay njëkkanteeg ñoom te du caagéenug daa fay njëkkanteeg ñoom loolu li muy leeral mooy ànd gi mu ànd ak boroomam subhaanahu wa taala ci lépp ba tey nee na wàllu yépp ëllëg fasun boroom subhaanahu lañu koy fekk yajiduni inda malikin muqtadir kullu waliyin lil jinaani yabtadir am na nag xeeti mbir yoo xam ni boo ko déggee te fekk yow mësuwoo jëm sax ca yoon wa koy xamle dana la jaaxal te boo ko weddee wala nga di ko sikk yàlla képp ngay weddi moom kay ngay sikk ndax kaman loolee waxtu wu ne ndax kaman loolee waxtu wu ne yàlla nee na la lay wax yàlla may na ma la lay wax yàlla ñu yàlla xéewale gëm ak dëggal wala alam am na ku ñuy wax ahmadu saw ñu ngi ci nettali téeméer bi ñaar fukk ak yaar am na ku ñuy wax ahmadu saw mas naa jóge maatam ñëw gànnaar di seet ci sëriñ tuuba xaadal lahu laahu maxtaara lahu bëggoon itam bu yegsee nattu sëriñ bi ci arab yu jafe bi mu agsee bay wax ak taalibe yi sëriñ Tuubaa xaadal lahu laahu maxtaara lahu ni ana moom xëy na mu doon wax waxinam ñu ni ko gan la gu fi yegsi sëriñ bi ni lu mu doon ñu ni ko yow la soxla sëriñ bi ni bismillah nee leen ko mu yegsi waaye ba muy jox sëriñ bi loxo mënta wax yenn arab faatiya sax mënatu koo tari bi ko sëriñ bi joxee loxo ab diir muuñ mu xam ni feeñu na ko ba mu bàyyee loxoom lépp door a delsi ci boppam sëriñ bi ni ko ana lu doonoon say saw yoon mu ni ko kan man kay wan nga ma sëriñ bi ni ko ahmadu li nga wax dégg naa ko waaye dangaa xamul ni yàlla mi nu bind digal ñu tereñ tereñu dana dikk ci àdduna amee jëmi doomu aadama ni ñun amee kër ni ñun di saytu jigéen ñi ni ñun di am ay doom ak ñoom ni ñun di fi bàyyi ko ñu di ko denc fi suuf ni ñun te kooku deesu ko xam mu ne ko kon yawa daal di joxe boppam bu ñu xoolee lu bari ci waxtaani sëriñ bi xaadalawu law maxtaraluhoo dañuy leeral bu wér ni daa yoru jëmmi doomu aadama waaye leneen la nasaani min al wara baaqil xadim allamahum bi annani l abdul xadim yal nañu dollee dimbale ci boppam walaaw alam ñu ngi ci nettali téeméer bi ak ñaar fukk ak ñett sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo nee na fu ma ñaar tudde ñetteel naa leen fu ma ñette tudde ñeenteel naa leen loolu mooy jeex ak seey gi mu seey ci boroomam sunu boroom subhaanahu wa taala wax na ci alxuraan loolu sëriñ bi wax su ko defee sëriñ bi li tax mu am sañ-sañu wax lii mooy damm xayaati li xayaatillaahi allahu daaxilan jinaanallaahi yajiduni inda malikin muqtadir kullu waliin lil jinaani yabtadir ndegem léppam dugg na ci boroomam mooy waral meloy boroomam di nekk ci moom su ko defee am na yoo xam ne ku ci xamul lu bari lay gën ci yow mooy foo toll di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu yeela ca na mu yella ci yow tey bañ a gaaw a wet law alam ñoo ci nettali téeméer bi ak ñaar fukk ak ñeent sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaaraloo naa wax sëriñ njaase siise radiallahu taala anu ñett dañu dañu leen di def ñuy lenn te duñu lenn mbir mu yéwén xaajo ju faju ngërëmul yàlla foo fekk borom mbir mu yéwén day bari xéewal yu koy dikkal foo fekk boroom aaju ju faju xol ba day set doonte amul ku koy fobal ak sa talaam